a'uuzu billahi min alsheytaani alrajim bismillahi arrahmani irrahim wassalaatu wassalaamu ala rasulillah nabiyina muhammadin wa ala aalihi wa saxbihi wa man waalaahu amma ba'du fa yaquulu allahu tabaaraka wa ta'aala fi suurati fussilat wala suuratu sajdatul mu'min wala suuratul masaabiix ba'da a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim wa immaa yanzaghannaka minash shaytaani nazghun fasta'iz billahi innahu huwas samii'ul aliim suñu boroom ne wa immaa ci laaya bi nga xam ne mooy fanweer ak juróom benn mu ne wa imma yanzaghannaka minash shaytaani nazghun mu ne wa imma bu deenee yanzaghannaka def laa laal di lay cof minash shaytaani jóge ci loo xamante ne nii ci shaytaani la nazghun ak cof ak laal loo xamante ne lu mel ni ak ëppal ndax al ëppal al ajalatu minash shaytaan bu dee ak ëppal ak tamit réactivité lenn xew rek nga tëb def noonu te yow xalaatagoo sax mbir mi loolu ñu bari man na laa dal lu mel noonu nag ci shaytaani la jóge bu xewee nooy def est ce que da ngay toog naan hee déedéet comme ñu wax yow sa benn mbokk ne moo def lu ñaaw rek yow nga tëb xalaatoo sax toogoo sax di xalaat naan est ce que war naa def lii est ce que bu ma newoon place am buñ ma waxoon ne loolu laa def dinaa ko gëm nga ñëw rek tëb noonu ci tàng-tàng bi nga gaaw daal di réagir wax ci moom loo xam ne du noonu bu boobaa nooy def ah nga xam ne ah man laal na ma loo xam ne nag ci shaytaan seytaane la jóge ndax waruma woon a doxale nii la du lii la ma sama boroom digal <clears throat> waaye mer yoo xamante ne nii ndax dëgg lañ la wax nga mer mer loolu ci seytaane la jóge mooy yu mel noonu bu la dalee fasta'id billah na nga làqu daw làqu ci ki nga xamante ne mooy sa boroom ne is euh, ne wax li nga xamante ne nii mooy ak a'uudu billahi min ashaytaani rajiim ak yu mel noonu ak yi nga xamante ne moom la boroom bi moom la yonent bi alayhi salaatu wassalaam doon wax comme bu mu doon commencé julli bu doon jógee julli a'uudu billahi samii'il aliim min ashaytaani rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi ak yu mel noonu mooy daal walla nga ne sax a'uudu billahi min ashaytaani rajiim mooy daal ak noo ko man di waxee rawatina nag yi nga xam ne ñoo sax ci sunna mooy maa ngi daw di làqu ci kan ginnaaw boroom bi tabaaraka wa ta'aala làqu shaytaane mi nga xam ne moom mooy ci ñu jambe mu ne kon bu la loolu dalee rek na nga def noonu innahu nga xam ne sa boroom huwa moom a samiu mooy aji dégg ka dégga koonu ñaan képp ku daw di làqu ci moom dégg na la te dina la musal ne al-alimu ta mooy ki xam li ngeen nekk ak rëcc-rëcc yi leen di dal bu la dalee bul rëy naan wa yow man daal dara fii yooyu ma wax dëgg la déedéet bul rëy boroom bi xam na li nekk sa biir kon dellul ci moom mu ne wa min ayaatihi bokk na ci màndargaam yi wane sañ-sañam ak man-man ak kàttanam ak li nga xam ne mooy wane ne moom dong lañ war a jaamu moom borom bi tabaaraka wa taala mooy allaylu mooy bind bi nga xam ne moom la bind li nga xam ne mooy guddi wan nahaar wa bëccëg wa shamsu ak li nga xam ne mooy jant bi wal qamaru ak weer wi kon nag lii lépp ay mbindee fi bi la laa tasjudu kon nag bu leen di sujjóot te leen di jaamu li shamsi li nga xamante ni di toroxal seen bopp di seen bopp di jaamu li nga xamante ni ngir bi wala du caagante ni li nga xamante ni mooy weer wi ndax am na ñoo xam ne dañ doon jaamu jant bi comme zoroastrien yi ak ñoo xam ne weer wi lañ doon jaamu mooy du moom comme nekk-nekk mais mooy njariñ ya cay nekk lañ ne waaw loolu noonu daa am loo xam ne ay esprit yoo xam ne ñoo ne ca gannaaw loolu yëpp ay caaxaan la borom dina bu leen jaamu yooyu le lil la waaye nan ngeen di def wasjudu na ngeen sujootal tey jaamu lillaahi ñeel borom di dong moom kese alladi mi nga xam ne xalaqahunna moo bind yii nii nii jant beeg weer weeg yooyu yëpp mooy xamal ne borom bee ko bind in kuntum dem nekk neen iyaahu moom kenn dong temps bu duunu moom dong kese ngeen di jaamu de mu ne fay nistakbaru kon lii ngay wax waa Makka fay nistakbaru boo xamee nag dañu rëy rëy lu ne faale wuñu la falladiina inda rabbihim nañu xam ne seen jaamu jooj ma leen di woonaan nañ ma jaamu nekkul ne mooy loo xam ne ay bénéfice yuñ may indil de wala loo xam ne ngir man na seen boroom déedéet yëgal leen ne fa falladiina inda rabbik ña nga xam ne ñoo nekk fa sa boroom di malaaka yi alayhimu salaam yusabbihuuna lahu ñu ngi koy sabbal bil layli ci guddi yi wan nahaari ak bëccëg yi wa hum laa yasamuun ta duñu toqi ca la ñuy def wa min aayaatihi bokk na ci mandarga yi yi nga xam ne mooy wane kattanu man manu ak sañ-sañu ak li nga xam ne mooy wane ne moom rek lañu war a jaamu tabaaraka wa taala annaka que ne yow taral arda xaashi'a mooy ci loo xam ne yéen nit ñi da ngeen koy gis yow nit ki di nga gis al arda suuf si xaashi'atan mu nekk loo xamante ne nii mooy day nekk loo xam ne dara amu ci nga xam ne day wow. dara amu ci mooy lool mooy xaashiya ah. mooy bu jant mooy jamonoy ko co eh, kii bi noor bu ñëwee ak tawal maral nga am ni nga suuf si mel xaashiya ah. fa ida anzalna alayha al ma buñ ci wàccee nag suuf si mu ci wàccee li nga xam ne mooy taw bi ihtazat nga gis mu ubbeeku wa rabat mu daal di commencer di yokku nga gis suuf si di yokku mooy ndax ba mooy mooy kii gàncax yi ñoo ciy génn nga gis ni muy yokkoo noon di puus ngir gàncax yi génn inna alladhi ahyaaha suñu woroom ne ki nga xam ne moo dekkil suuf soosu ginnaaw ba mu deewee de la muhyil mawta mooy ki nga xamante ne nii mooy dekkil ñi faatu bu ñu faatoo de innahu dëgg-dëgg moom boroom bi ala kulli shay'in ci lépp qadirun ku ko man na de mu ne inna alladhina gaa yi nga xamante ne nii yulhiduuna mooy ñoom ñooy ñi nga xamante ne nii dañuy weddi sama laaya yi yulxiduuna fii aayaatina nga xamante ne nii weddi waa koon yi suñu suñu laaya yi nga xamante ne nii moom la ñu wàcce moom borom mi tabaaraka wa taala yooyu nga xamante ne nii mooy ki comme mooy Abu ni mu waxoon rek ak yooyu naan dee leen ci yuuxuta bu leen ko may audience bu leen tax mu kii de ndax ngeen gañee mu ne gaa yoo yële di ci jal di ci def loo xamante ne nii vraiment mooy di di ko moytu leen bëgguñu ko waaye di def yooyu laa yaxfawna alayna leen leer na ñooñ nëbbuwuñ li ñuy def ñooñu mooy mooy mooy nëbbuwuñ ci man de mooy gis naa li ñuy def te bés dina ñëw ma daal li leen fay lool jëf seen jëf joore afaman yulqa fin naar suñu boroom ne maa ngi leen di laaj ndax ki nga xam ne dañ koy sànni ci biir safara xayrun waa kook moom moo gën am wala ki nga xamante ne nii yi day ñëw amina nekk koo xam ne nag day nekk dal nekk ci jàmm yawmal qiyaamati war a dugg àjjana kooku est ce que ñaar ñii ñoo yem déedéet xam nga ne ñaar ñoo ñooñu ñu mukk kon suñu boroom ne comme lii nekk xam nañ ki nga xam ne safara la jëm ak ki dem àjjana léegi ak ku nekk la nga war a jëf kon i'malu jëf leen maashi tum lu leen neex innahu dëgg-dëgg te ngeen xam ne seen borom bi ma ta'maluna ci li ngeen di jëf basirun ku ko gis la lii nag ab tëkku la tekkiwul ne def leen lu leen neex mooy dem leen ngeen def lu leen neex mooy ne borom bi comme rek boo yónnee sa doom wala sa benn xale jox ko xaalis nag ne ko demal ci boutique bi jëndal ma jëndal ma fa dara ba ne ko nag boo demee nag na nga ba ko nag est ce que na jël juróom yi nga jëndal ma réeral ko nag est ce que moom day xalaat jàpp ne kon mooy day dem réeral ko déedéet mooy bés boo ko réeralee dinaa la dinaa la fët dinaa la duma duma yoo xamante ne nii loolu nag lu mel nii la ne mooy imalu kon jëf leen machitum ab leen neex aywa waaye gés bu ngeen fi ñëwee fii te jaamu ngeen ma di ngeen xam innahu moom borom bi bi maa tàmbaluuna ci li ngeen di jëf basirun ku ko gis la de mu ne inna alladina kafaru bi zikri gaa yi nga xam ne ñoo weddi tudd gu mag jii di alquran ne amul yàlla yónnuwul kenn lam maa jaahum bi mu leen di dikkalee wa innahu te dëgg-dëgg alquran jii la kitaabun téere la de azizun boo xamante ne nii booy bu tedd la boo xamante ne borom bi moo ko teddal yëkkati ko daldi ñu wa taala laa yatihi al baatilu du ko dikkal caaxaan mu ko min bayni yadayhi li ne ci kanamam wala min xalfihi lu caageen ci ginnaawam mooy caaxaan du ko jege te du ko laal amu ci amu ci yoon tanzilun moom de lu ñu wàcce la min hakimin jóge ci ki nga xam ne mooy ki xereñaate hamidin ta mooy ki sant boromam suñu borom ne maa yuqaalu laka ne yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam duñu la wax illaa ludul maa qad qiila la nga xam ne waxoon nañ ko li rusuli min qablika waxoon ko yonent yi nga xam ne ñoo la jiitu woon chronologiquement mooy ne jébbande Seydina Adam bi ñëw par noonu ci at yi ci wàllu histoire ñooñu ñi ma leen waxoon lool rek laa lay wax inna rabbaka mooy ne sa boroom la du maghfiratin boroomuk jéggal la dee wa du iqaabin waaye boroomuk tara mbugal la alimun gu tara tara tar lii mooy ak njub lii mooy ak makaarimul axlaaq mooy daa ngay jikko nekkul rek naan nit ñi àjjana àjjana wala nga taxaw fee naan nit ñi safara safara déedéet da ngay nekk bashiran wa nadhira du loolu la ubbi woon saar bi loolu la mooy di xupp ñi nga xaman bashiran di bégal ñi gëm wa nadhiran tey xupp ñi nga xam ne ñooy ñi nga xam ne ñooy yéeféri de moo tax mu ne fii sa borom loolu laa waxoon yonent yi ma jiitu te moom laa lay wax këni sa boroom borom lazu maghfira mooy boroom jéggal ko jéggal gu mag gi pour ñi nga xam ne ñoo ko gëm tay def ay waaye waju iqaabin alim mooy boroom mbugal mu tar ngir ñi nga xam ne gëmuñu ko mu ne walaw ja'alnaahu gis nga alquran ji cëy bu ñu ko defoon quraanan mu nekkoon alquran joo ba goo xam ne ajamiyan ci beneen làkk lañ ko defoon budul arab te yow mii ngay arab yow alayhi salaatu wassalaam la qaalu konoonte kon yéefiru Makka yi dinañu wax ne lawlaa moo lan moo tere woon fussilat ñu daal di woon teqantal mooy wax ko mu arab mooy mu nekk arab aayaatu laayaam yi lan moo teew woon mu nekk laayaam yi alquran nekk l'arab ajamiyun naka la téere bi mu indi moom nekk loo xam ne du arab wa arabiyun te yonent bii ne moom la yàlla yónni moom mu nekk koo xamante ni arab la wala alayhi salaatu wassalaam qul suñu boroom ne ko waxal yow yonent bi alayhi salaatu lilladina amanu dafa nekk ñeel ngir ñi nga xam ne ñoo ko gëm hudan njub wa shifaa'un ta leen di faj am faj la walladina laa yu'minuuna kanta ñi nga xam ne nag gëmuñu ko fii aadaanihim nekk na ci seen nopp yi waqrun ak saaj ak tëj loo xam ne moo ci ne ay bouchon wa huwa te moom alquran alayhim ci ñoom amaa mooy lu ak ak ci ñoom mooy du ñu ko gis mooy dafa nëbbu ci ñoom ndax mooy mënuñoo gis taar taaru alquran leeraayam ak gëneelam ak li nga xam ne gëneel gi ne mënuñu koo gis ndax gëmuñu ko mu ne ulaayika gaa yoo yële joxoñ leen joxoñ bu sori ndax mbonte gu ñu bon yu naa daw na dees nañ leen woo bu ëllëgee min makaanin ba'id ci bërëb boo xam ne bu soree sori la mu ne wala qad dëgg-dëgg aatay naa joxoon nañu Muusa sayidina Muusa alayhi salaam am alkitaaba téere ba di tawraat faxtuli fa fiihi nit ñi wute ca téere ba nag ñii gëm ko ñii wet ñépp weddi ko mu ne walaw laa kalimatun sabaqat bu dul woon kaddu koo xam ne gu jiitu woon ne du ma leen di àtte léegi yawmal qiyaam laa leen di àtte min rabbika tukkee ca sa boroom la qudiya baynahum konoon te kon doon naa àtte seen diggante wa innahum te ñoom yéefér yii la fii shakkin ñu ngi ci dengi dengi minhu ci alquran ak ci tawraat muriib nekk ci di dengi dengi nekk ci sikki sàkka muriib di ci dengi dengi man amila